waa joo xam ne ay xërëm lay jaay loolu yi dafa haram mooy di jaay xërëm loo xam ne nit ñi moom lañuy mooy tax nit ñi di ko jaamu di jaamu moom lañuy jaamu fi yàlla ba fi borom bi di jaamu loolu mais ki koy ki leen koy defaral kay hmm? dafa da loolu dafa haram moo xam nag affaire bi ci or lañ ko defaree xam nga comme bouddhiste yi seen budaa bi niñ koy defee en or loolu noonu képp koo xam ne yow sax entreprise loolu lay liggéey mooy ne parce que di ci liggéey mooy dama koy defar am ay contrat ay nit loolu dafa xaram ci jullit voilà moo xam nag ci terre la wala nga ne man moom ay suuf laa koy defar sculpture yi nga xam ne yooyu yépp dafa xaraama def voilà wala nga ne ci plomb la wala ci feer lum ci man di doon lool la voilà léegi xam nga yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi doon wax naan ñi gën tar mbugal yawmal qiyaam mooy ñi nga xam ne ñoo ñiy def sculpture ñuy def yooyu di utal yi ay jëmm voilà bi naa inna ashadda an-naasi adaaban yawmal qiyaama al voilà ñi gina tar li nga xam ne mooy mbugal yawmal qiyam mooy ñi nga xam ne euh, mooy ñiy def loolu di ay ay ay nit ak ay moo xam ay xayawaan ay yooyu di ko defar ba pare gaa yi nag jàpp leen ay kii xam nga ñoo xam ne ay totem lañuy ñuy am am na ñoo xam ne ay totem la ñuy am nga xam nañ naan ñoom gazelle mooy seen totem moom daal mooy seen animal totémique ak yooyu yëpp nañ ko defar non seulement parce que xam nga foog naa loolu waxoon nañ ko côté asnaam dafa am ñaari affaire xam nga yaa ngi senegal bi président bi fi woon doon def euh, statut boobu nekk yoofu coow lu ni kur entre ñoo xam ne ñu ñeme yàlla lañ tey woote woone ci diine la ñuy wax ñi nga xam ne al aklu bi diin la def ñoom ñépp gis nañ leen waaw am na ñoo xam ne sincère nañu ñoom euh, seen seen wax mooy dëgg waaye niñ koy argumenter léeg-léeg moo dul baax fa la ñuy juume waaw mu nekk ay coow li ni kur lii xërëm la entre lii xërëm la ak entre du xërëm alors que mbir mi du fuy ay xërëm la ak du xërëm mbir mi mooy l'islam di taxawal di jëmmal ay nit ñi même bu dee lu ñuy jaamu lool ci boppam loolu dañ koo xaraamal xërëm nag mooy loo xam ne buñ ñëwee loolu noonu noonu mujj di ko jaamu foofu lay nekk xërëm mais mbir mi nekkul l'islam du xërëm rek la xaraamal non mooy ñi nga xam ne ñooy defar loolu di ko taxawal ndax nee na yowmal qiyam yonent mi alayhi salaatu salaam nee na te loolu moom ci sax yi que ne <laughs> gaa yi yowmal qiyam danaan leen buur yàlla hein lu mu leen di wax danaan leen dekkil leen li nga xam ne moom ngeen def voilà dekkil leen yi ngeen def ah kon nag loolu leer na mooy affaire bi moo tax foofu la ñu faussé bi parce que ñenn ñi ñu ngi naan noo defuñu ko xërëm lii c'est purement euh, artistique ñeneen ñi am na benn inquiétude buñ doon wax boo xam ne <laughs> tamit mooy la daloon nañ doon wax ci suuratu Nuh biñ naan gaa yi naan alayhi salaatu wassalaam wa qaalu laa laa loolu la wax wa qaalu laa tadarunna aalihatakum wala tadarunna waddan wala suwaa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathiira loo ñooñu noonu nga xam ne gaay ba leen Seydina Nuux alayhi salaatu wa salaam di woo ñoom dañ ñu naan bu leen leen ba yàlla yii bu leen déglu kii ba bàyyi fi ñoom yaghutha ak ya'uq ak nasr ñii gaay yi ñooñu boroom mufassiruna yi naa alayhi dañ naan ay nit ñu baax la ñoon ñoo xam ne ba ñu fa jógee gars yi dañoo am perte bu rëy waay ñu ne nañ leen defal ay statu yoo xam ne pour ñu leen di fàttale ko mooy ña ko doon ñooñu moom xalaatuñ woon di leen jaamu wëllif la non dañ leen fay teg képp defar leen yàtt leen teg leen nii ngir ñu ñu buñ leen fàttalikoo suñu xel ñu nit dem ci borom bi ñu ñu fàttaliku ñoom it ni ñu taxawoo diine ji loolu ñi ko njëkkoon a def loolu ci côté boobu loru leen mais génération yi ñëw finalement dañoo mujj comme mbir yi rek ñu muy gën a sori mbir yi gën a ñuy ñuy ñuy ñuy perdre sens bi taxoon lii amoon loolu moom xam nañ ci dara xam nañ ci dara xam nañ ci dara gàmmu fan lu jóge ci boppam ñu bari ñiy gàmm ñu bari mënuñu la ko wax moo tax erreur bu mag bi ngay dégg ñu nga dégg ñu naan <laughs> eh, wahabit yi ñoo ko njëkk a tere ñoom ñoo fiy tere gàmm alors que xam nga loolu nag <laughs> loolu mooy wax ji nga xam ne mooy wax ji gi a yàqu parce que affaire bi ba muy ba euh, bañ ka njëkk gàmmu ka njëkk a joxe idée ba ak ka njëkk a am fële ca Irbil ca Irbil mooy Irbil kur fi naan Kurdistan irakien léegi foofu la woon foofu mbir ma ba xewee dafa am ñoo xam ne d'accord nañ ci ci boroom xam-xam yi am ñoo xam ne d'accorduñu ci te loolu mais loolu c'était avant imam an-Nawawi ah rahmatullah alayhi imam an-Nawawi mel c'est ñoom ñoom sëriñam ñoo jàppoon ne lii rafetlu ko mais lan ngay xalaat kon ñu naan la eh, wahhabite yi ñoo ko jëkka ñoo ko jëkka kii te wahhabite yi kañ lañu mooy euh, saoudien yi dañ naan wahhabite yi te loolu sax du du du amaana du terme bu gën a rafet quoi parce que tamit sa mbokk jullit bu dee bëggul ni nga koy woowe jarul nga koy topp tout di ko woowe parce que mën nañu def lépp ci rafetal même bu dee d'accorduñu ak seen yenn idées yi <laughs> yi nga xam ne ci wàllu aqida dëgg la waaw mais quand <laughs> euh, mu ngi mel ni ñoom bu ñu naan euh, côté gaa yi nekk ci soufisme gi xubóor yi xam ne est-ce neex nañ neex na ñu koy wax neexu la mais euh, mooy ñoom ñaari boor yépp ci yem mooy nit wala tanabazu bil alqab la alquran wax waaw sobriquet yi ngeen di joxante kii di woo ñii loo xam ne yow nit ki neexu ko nga koy woowe mais fekk waaw mooy wahhabite mooy koo xam ne partisan de Abdallah ibn kii Muhammad ibn Abdul Wahhab mooy seen sëriñ bi mais bu dee ne mais xam nga sens péj bu ko gars yi koy wax sens péjoratif la nga <laughs> bu dee ne ñoom neexu leen mais neexu leen nañ leen woowee ni ñuy woowee ñoom nee nañ ñooy salaf yi <laughs> ñooy les partisans des salaf mooy ñi nga xam ne ñooy mais mbir mi mooy képp ku nekk ci sunna yow ci waa ci ñooñu nga bokk waaw même bu dee woote woo ko nañ leen wax lool wala nga ne suñu mbokk yi ne xijaaz ak ñi topp ñi leen topp loolu moo gën a rafet voilà parce que ça ne sert rien nga gis koo xam ne même bu dee jàpp nga ne yow li mu nekk baaxul. comme ñoom niñ jàppee ne ñeneen ñi ni ñu nekk baaxul est-ce que li gën mooy nga koy woowe loo xam ne day tax ngeen di gën a soriwante du ngeen comprendre te ngeen mën a discuter seen biir ku nekk ah, ñee de yi lañ ñooy jaamukatu xabru yi ay xubóor yi lañ ci shirk lañ ne suufi tamit naan wahabi yi ñoom dañoo réer mooy noonu noonu nan la mën a nekke loolu nan la dara du fa génn dara du fa génn moo tax mbiri mooy par exemple bari na ñuy gàmm ñoo xam ne boo leen nee fu gàmm jóge xamuñu ko sens bi boo waxee sax ñenn ñi tam ñu jàpp seen sëriñ bi ne Sénégal moo moo fi indi gàmm ci àddina bi <laughs> loolu loolu yéeme na loolu mooy. Eh, ñi doon wax ba léegi ñu ngi doon ko wax kon ci wàllu timsaal yi mooy côté boobu ñiy waxe noonu man nga leen comprendre que ne lii li tax ñu war koo tere mooy même bu dee ne ñii dañ ne defuñu ko ngir jàmm mais est-ce que ñun dañoo xam lii xew daa cinquante ans dans soixante ans dans cent ans ñi fiy nekk est-ce duñ mujju jàpp ñii comme di ko jàmm comme ni ñële defoon loolu c'est un raisonnement boo xam ne acceptable mais mbir mi dañ ne la mbir mi dalul sax que ne xërëm kese la mbir mi même bu dul woon xërëm rien di ko taxawal loolu noonu la sariya tere di ko def voilà kon képp koo xam ne par exemple manuma toog ne man cabinet architecture architecte laa yor on m'a commandé benn statue boo xamante ne nii à l'effigie Bonaparte léegi moom laa war a def fii loolu dafa xaram am nañ ko julli nga koy def mu yéeg fas wala le roi soleil eh, eh, waaja Louis quatorze non non non loolu noonu wala nga ñëw Salahuddin al Ayyubi eh, radiyallahu anhu mi faagaagaloon croisade yi daal ni nangu Jérusalem delloo ko ci loxoy jullit ñi xam nga gaa yi nag xam nga li leen jaaxal mooy boo demee ay Damas yi Dimashq pays arabe yu bari pays jullit yu bari dañ fay gis yu mel noonu am na benn Syrien bu ma masoon a wat loolu bu ma juumul bu statut Saladin moom lañ naan Saladin muy Sayyidna Salahuddin al ayubi lañ def buntu Damas mooy biir Damas am na foo xam ne ak kii fa mu yéeg ci fas ñu ne nag loolu ñuy gis ci réewu jullit ñi dañuy jàpp ne lii daa fekk mu baax moo tax alors que loolu ça ne veut yonent ma lay sarsam bi mu nekkee màkk xërëm ya ne fa est-ce que ça veut dire que xërëm yi dañoo baax ba mu demee ba buur yàlla teg mbir yi ci loxoom te sax masu deñ ah <laughs> waaye bi nga xam ne fee bi ci la ne nii nga xam ne léegi waa Makka faagaagal nañ ne fatxu Makka nan lañ gis laata muy dugg ci kaaba gi lan la wax dafa wax ñu dindi xërëm yi waaw mu jël bant bi di leen ci kii di leen kii naan jaa al wa zahaqa al baatil inna kaana zahuqa Allah gis nga <laughs> kon te pourtant moom bi mu fi newee bi muy door a woote mais fii la doon taxaw di julli ah ci kaaba gi di julli ba Abu Jahl ñëw di ko sotti am sédérit di ko di ko kii naan ko waxuma la woon bu fi julleeti te pourtant fi muy julli ay xërëm fi ne muy julli est dafa doon wane ni xërëm yi baax na mais tekkiwul loolu kon nag lan nga may wax naan ma ay ay réewum jullit sàngam am na statut sàngam bari nañ fa daanaka foo dem am na fa mais loolu ça ne veut rien ne loolu baax na kon mbir mi mooy duna na lu ñuy jàmm kon képp koo xam ne ab timsaal lay defar mooy yooyu ay statue yooyu noonu di ko jaay dafa xaraam buñ nee di ko jaay rek mooy di ko liggéey cabinet architecte laa yor dañ naa commandé benn benn Lat Dior ma defaral benn fas Lat fii ci buntu RTS mu daldi ci yéeg maalaw loolu dafa xaram voilà way <laughs> mais loolu c'est la réalité di lu ngeen bëgg ñu wax <laughs> gaa ah, gaa yi nag niñ bëgg nag mooy nga leen di wax lu leen neex faj yaa ngi naan Damas garaawul mais boo nee bunt RTS fas woowu fa ne ñu naan avenue Lat Dior xaw ma lan yoo yépp ci la mais loolu la ah. timsaal ji voilà léegi léegi nag julli gi fa yonent ma lay saa saa doon julli te ñu ne fa day wan ne tamit euh, julli ci lu yooy nekk du automatiquement dafa xarama ah. mais jublu ci nag mel ni moom ngay jaamu nii loolu moom baaxul voilà loolu baaxul loolu nañ ko comme ab buñ teg nii nga ñëw yow di julli am bërëb bi même ci église bi nga dugg ci église bi foofu rek nga mën a jullee buñ naan julli ci église dañ koo sib ak yooyu voilà mais cela ne veut pas dire que nit ki boo fa yow foofu rek nga mën a am foo jullee doo julli da ngay julli mais nga am mu yaatu nii nga ba fi ñu def Christ bi nee nañ walla iyaazu billah fi kii bi nga ñëw tiim foofu di julli loolu nag moom dafa baaxul loolu la tere mooy da ngay damb ci wet gi. nga julli foofu mais tamit bu dee ne foofu rekk fi sës nit ki foofu lay julli de toute façon xam nañ ne moom julliwul ngir loolu mais pour bañ tamit leer na am na mooy yow na ngay dugal riba ci sa mbokk julli ñi waa joo xam ne fu julli jotee mu dem ci église bi loolu moom dañ koy tere moom loolu dañ koy tere bàyyi fi jàkka ji dem ci ji bi naan tanaan fii set na waaw wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura loolu dañ naan la dëgg la kenn neewu la boo fi jullee nii yàqu na mais loolu dañ koy tere pour beneen affaire parce que yow <laughs> non nit nit fi jàkk ji buñ nee nii ci biir église bi di loolu dañ koy tere par par par loolu waxuñ na nag ku fa taxaw julli mooy yow julli ji yàqu na waaw mais def na loo xam ne loolu dañ koy tere le fait que muy diir tout le temps foofu non mais nag bu dee ne foofu la am ñëw julli loolu dara newu ci statut même bu dee ne ci ci ëtt bi ëttu église bi moom taxul ñuy wax kooku moom ku mu neex nga julli fa li ñuy wax mooy fi mbir mi nekk nii voilà léegi euh, kon jaay yooyu noonu yooyu dafa xaraama jaay mais moo jaay croix bee yema ah, asnaam bi mooy par exemple nga ne man de sooy réew mii ma ne immigré laa de Pologne gi gaa yi ni ñu gëmee le Christ ak Jean Paul II gis naa ne loolu business la quoi marchand mar marchand à la soviet lañ koy waxe ma dajale ci yu bari dem fiñ koy kiiwee yu ndaw ay croix yu ndaw yoo xam ne yu Jean Paul II téye mais gars yi ils en raffolent dañu ciy jënd rek wu business bi moom dégg naa dox na ma dem lool dafa xaram waaw sama supérette bii saa ngay jaay sàngar lool dafa xaraama jaay voilà